كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi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 nga xamante ne nii euh, euh, moo doon hadis mille cent cinq mu ne woon wa an Hafsata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala euh, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa adhana al-mu'adhdhinu lis-subhi wa bada as-subhu salla rak'atayni xafifatayn tey nag ñu war a gis hadisu frère am di Ibn Umar muy hadis mille cent six mu ne wa an ibni Umar mu ngi mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala nee na mu ne kaana nekkoon na annabi yonent bi alayhi salaatu salaam yusalli daan julli minal ci guddi mooy salaatu nawaafili julli guddi masna masna ñaar ñaar mooy naafila guddee ñaar ñaar la yonent saa salaam doon def ñaari rak'a ñaari rak'a mooy bu defee ñaari rak'a sëlmal ñaari rak'a sëlmal ñaari rak'a sëlmal ba keroog pare après loolu la lay wax. waaye wa yusalli ah, wa yutiru bi rak'atin min aaxiri lay ba pare mu defa witar mu julli witar witar mooy du tóol benn ci jeexitalu li nga xamante ne mooy loo xam ne day impair wa yutiru bi rak'a bala la ko benn rakka kese min aaxiri layli ca jeexitalu guddi ga ginnaaw gi nag bu witaree ba pare wa yusalli rak'atayni mu julli ñaari rakk qabla salaatil ghadaa laata muy julli farata bi nga xamante ne mooy julli suba ji loolu laata bu koy julli nag laata muy jot euh, moom euh, euh, mu daldi di koy yonent saa salaam julli ñaari rakk mooy ñaar mooy suñu rakkay fajar yi nga xam ne moom lañ nekk boobu ba léegi di ko lijjanti di ko lijjanti ci hadis yi nga xam ne bunt bi nga xam ne moom lañu ñu nekk mu ne waka anna mooy da doon gaawee julli jooju nag ñaar ràkk yooyu wa al adana mel ni iqaam bi parce que noonu doon nañ ba pare bi suba gi jotee moo koy julli léegi wa ka fa wa ka anna al adana du hmm? eh, al adanu de non al adana mu mel ni iqaam gi ndax wax naa la iqaam adaan la moom day yëgle lan taxaw léegi julli alors que bu dee li ñu miine adaan muy noddu lool day wane na waxtu yu dugg na wa ka annal mel ni iqaam gi nag bi udunay yi ñu ngi ay noppam mel ni nit koo xam ne mu ngi julli di naafila dégg ñuy ñuy iqaam muy njëkkante muy gaaw quoi gaawal boobu ba njëkkante mais di gaawal ngir gaaw mën a fekke julli bi balam koo raw mu ne yoneen saasam comme noonu lool lim ci jublu rek mooy da doon gaawal par rapport ak ni mu doon jullee euh, d'habitude yeneen naafila yi bii la doon gën a gaawal euh, da ko doon euh, gàttal waaw tey ni moom lañ gis ci xadiis yi la mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al imaam muslim abul xusayni ñoo ko bokk solo xadiis bi war nañu wax xadiis mille cent soixante neuf voilà boobu ci euh, chapitre bay wax baabu fadli qiyaamil layli foofu dina xadiis bi day ñëwaat moo tax côté boobu duñ ci taxawaat mooy lim naan yoneen saa salaam mooy chapitre deux cent douze hmm? deux cent ñu ngi chapitre cent quatre-vingt-dix-sept chapitre boobu buñ ñëwee dinañ ñëw di wax ci ngëneelu parce que ba léegi ci kitaabul fadaa'il yi ñu ngi ci julli parce que julli daar bii waaw pare nañ farata yaak yooyu léegi ñu ngi ci naafile yi moo tax jar bu ko kenn saa gane de waaw <laughs> mooy ne loolu dina ko utal buntu ci wàllu julli guddi naafile guddi loolu buñ ci ñëwee dina indi hadis bii day ñëwaat waaw bu boobaa côté boobu kese la ci indi bi ci indi beneen côté bi kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi rak'a bu boobaa nag du ñu ne boo xadis bi romboon na kon lépp luñ ci waroon a wax yaa bay déet bu boobaa nag ma naan déet <laughs> loolu nan na mën a nekk yow côté bii nga ne woon dañuy bàyyi boobu ñuy ak si wax nga bëgg ne waxoon nañ ci <laughs> loolu nag léeg-léeg mu dal boroom xam-xam yi ngay liir kenn ci ñoom yu mag yi ñuy saraa benn ab téere comme fu sax imaamul Buxaari imaamul xaasim na xajar léegi nga mu dal waaw ne la xadis bii <laughs> comme que imaamul Buxaari bu ko ëndee fu bari léeg-léeg day ñëw ne bii euh, hadis bi dinañ ko dinañ ci ñëw ci bunt sàngam insha allah bu ñëwaatee buntu boobu nga ñëw xool ko mu ne hadis bii waxoon nañ ci lu jiitu nga delluwaat nga ne mais <laughs> pourtant fii la ne woon dinañ ko fi wax nga ñëw fekk ko parce que loolu day am parce dafa yàgg Fathul Bari rahmatullah alayhi euh, moom bi mu koy saraa al imaam al hafiz ibn Hajar dafa jël vingt cinq ans presque te da ko doon bind di ko jàngale waale mooy loolu noonu dafa yàgg mooy loolu noonu euh, saraa yu gudde noonu. nit ki man naa dem ba ci biir jàppoon ne lii waxoon na ko te loolu mooy nit waaw que lii leeroon nañ ko jarul ci ñëwaat alors que masu cee ñëw ñu nag walilah alhamdu wal minna waxuñu loolu bien sûr ñëpp lay dal mais comme que ñoo gën a gàttale waaw <laughs> mooy dañuy taxañ di dem rek taxu koo yàqu noonu saay di dem <laughs> amaana borom bi def bu boobaa te yow way je wóolu que ne <laughs> insha allah di ma ne <laughs> ah loolu yéeme na de lii de waxoon nga ne dinañ ci dikkaat <laughs> waaw <laughs> dañuy bàyyi côté bi jëm ci wàllu witar bi eh, non julli guddi ñaar ñaar ñaar bu boobaa bu ñëwaatee alors que euh, fëre waxoo ko woona ah, fee li nga waxoon rek mooy watu salli ar-rak'atayn qabla salati al-ghada te saa sam doon na julli ñaari rakka yi laata julli ji nga xamante ne mooy jullit farata ji nga xam ne mooy jullit fajar waka waka anna al te mel ni li nga xamante ne mooy eh, iqaam gi eh, mu ngi ci ay noppam mooy mu ngi koy dégg mel ni kuy dégg iqaam bi di gaaw jël julli ñaari rakkaay fajar yi bala ko lu leeraw kon al imaamu al xaafizu mu ne muttafaqun alayhi mooy hadis bi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslimu abul xusayni rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo ñoo ne la hadis bii de. du ñoom dong ñoo ko solo ki nga xamante ne mooy al imaamu Malik ibnu Anas solo na imaamu daari hijrati hadis mu mel nii solo na ko moom al imaamu Malik ibnu Anas bu xaw a waaye du bokk yoon bi nga xam ne ci la jaar na nga noonu al imaamu Abu Dawud ak al imaamu mooy waa sunanu al arbaa daal dinañ koy solo eh, indi nañ ko rahmatullahi ala al-jamii léegi al imaamul Buxaari bi nga xam ne nag parce que hadis bi daa bari ay version yu niroo mais bi nga xam ne nag mooy <laughs> fii li taxoon may ree sànk mooy hadis bi imaamul Buxaari dëgg la bi mu ko indee eh, eh, indiwul imaam Muslim moo indi dëgg-dëgg li tax hadis bii nii Euh, Abdallah ibn Omar wax ko léegi nañ xool imaamul Bukhari d'abord après euh, imaam Muslim moo indi loolu dinañ ko gis mu ne kon mu ngi ko indi kitaabul witri baabu sa'aatil witr rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Abu Nu'man mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abu Nu'man rahimahullah di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'man al-Basri ñu xame ko ci Aarim rahmatullahi alayhi génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi eh, moom mi Euh, moom mu jëlee qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu nekk ci nettal mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq gane àddina la 98 am nañu ne 100 génn àddina la 179 comme imaamu Malik am nañu ne non la 177 rahmatullahi alayhi waaw rahmatullahi alayhi muy Hammad ibn Zayd qaala mu ne haddathana mu ne nettal Anas ibn Sirin di Anas ibn Sirin al Ansari Abu Musa ñi ne Abu Abdillah ñi Abu Hamza al Basri mawla Anas ibn eh, moom mi mooy le dernier de bu génn àddina ci doomu Sirin yi waxoon nañ la ko fi ne doomu Sirin ay jant njolloor lañ muy Muhammad ibn ak Ma'bad ibn ak Yahya ibn Sirin ak moom mii di Anas ibn ak Khalid ibn ak ñaari jigéen di Hafsatu bint Sirin ak Karimatu bint Sirin voilà xam nga si Sirin mi Sirin kii imaam Seydina Anas ko moomoon jaamu Seydina Anas la woon léegi góor léegi moom bi nga xamante ne nii dafa bëgg euh, jotu boppam quoi <laughs> mooy euh, am am li nga xam ne mooy liberté am loo xam da koy waxtaan ak sangam ñu d'accord après mu joxe loolu après mu libre bon waaye comme que dafa baaxoon lool ci Seyna Anas ba pare kii woon Seyna Anas nag bëggu ko woon bon gënalu ko woon daal non kii ay qualité personnelle am ak ak humaine am ak xam-xamam ak bo jàpp diine yeeg yooyu bon ku mel nii moom ma koy bàyyi te bu libre mën naa dem feneen loolu daal <laughs> Seydina Anas daal affaire bi xaw ko woon gërëm lool Seydina Omar <laughs> fekk jamonoy Seydina Omar Seydina Omar <laughs> yëkkati yar bi na ko acca Anas looy xaar xanaa déggoolu yàlla wax wal yasta'fifil <laughs> mooy bi mu naan walladiina yabtaghuuna alkitaaba mimmaa malakat aymaanukum fakaatibuuhum in alimtum fiihim xayran <laughs> wa aatuhum min maalillaahi alladii aataakum voilà mooy hadith <laughs> aaya boobu nekk suuratu nuur yi aaya 33 bi bon comme tàmbalewul loolu mais loolu moo ñu wal yasta'fif moom la moom foofu la tàmbale mais. mooy li nga xam ne moom la soxla moom moom moom mooy li nga xamante ne moom moo ñu soxal fii mooy aaya boobu la ko Seydina Omar wax walladiina yabtaxuuna alkitaaba ñi nga xam ne dañuy sàkku bindu ay jaam lañu bëgg a génn ci muumum njaam wax ak ki leen moom ngir ñoom ñu am ñu wax euh, ne bon comme deux millions man franc nga may jox CFA boo ma ko joxee nga libre bu doon loolu la wala deux millions d'euros léegi nag bon weer wu nekk lii ngay joxe wala at mu nekk bu matee après nga libre mu ne ñi nga xam ne dañ koo sàkku bëgg loolu mimma malakat aymaanukum bokk ci ñi nga xam ne yéen yéen jullit ñi seen ndejoor moo leen moom mooy seeni jaam lañ fa kaatibuhum eh, nangu leen bindee nag ñoom loolee nangu leen loolee in in alimtum fihim xayran bu dee xam ngeen ci ñoom yiw moo tax ñenn ñi lii képp koo xam ne nii la mel par force la waa jubbu ne non non loolu ci appréciation nit ki kese la du force waaye <laughs> ñi naan force dañ ne parce que Seydina Anas kat li nga xam ne radiyallahu anhu bi ko Siiriin mii di ne daa bëgg euh, gore euh, euh, bon ñu koy tega mu mu mu defal ko loolu Seydina Anas bon d'accord uñ ko woon ci affaire bi naa Omar dana ko Anas aca way <laughs> way xanaa déggoo li kii <laughs> walladina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayran ajaway sayna Omar rek sayna Anas ne waaw kon baax na <laughs> daal di koy kii <laughs> waaw moom nag moo jur ñii quoi <laughs> Sirin moomee ñi nag ay ponkal la ñoon yàgg nañ leen a wax muy Muhammad ibn Sirin euh, xaritu sayna al al Hasan ibn Yasar al Basri e, nga xam ne ñoo doon ponkalu seen jamono ñoo doon kilifaay seen jamono mooy Muhammad ibn Sirin benn Muhammad Ma'bad ibn Sirin Yahya ibn Sirin Khalid ibn Sirin Anas ibn Sirin waaw <laughs> moom mii <clears throat> mooy ki mujj génn àddina ci doomu Sirin yépp moom mu ngi gane àddina jamonoy Seydina fin wu jamonoy xilaafa Seydina Usmaan eh, ibn Affan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan voilà muy la 34 ci la gane àddina moom Anas ibn Sirin mooy kon gis nga mbokkam yi Hafsa ak Karima ñooy jigéen ñi Hafsa moo doon ponkalu euh, taabi'iyaat taabi'iyaat yi yu jigéen yi moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a màgg moom ak doo ak ak Ummu Darda mooy pas Ummu Darda bi nga xam ne saxaaba la si noo ko duñ wax taabi'iyaat mooy keneen ki parce que ah, dafa am ñaari Ummu Darda yoo xam ne bokkuñ kenn gi saxaaba la euh, euh, ñoom ñëpp soxnaay Abu Darda lañu woon hmm? radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon wala wa ardaahum léegi kii kon Anas ibn Sirin kon Muhammad la Ma'bad Yahya Khalid Anas juróomi góor lañ ñaari jigéen ñaari jigéen mooy Hafsa ak Karima banu Sirina di doomi Sirin <laughs> voilà kon Anas Abu Musa ibn Anas mooy Anas ibn euh, Sirin moo tax ñu naan leen al Anas yi parce que Seydina Anas moo doon seen njaatige quoi mooy moo yoroon seen wala voilà moo tax ñu leen di wax ñoom ñëpp al Anas yi waaw wala yu ñëw al Anas yi voilà al Ansaar yi al Anas yi voilà ko yokk Seydina Anas radiyallahu anil jami kon mu mu ne kon Hammad ibn Zayd mu ne haddathana Anas ibn Sirin kon moom mu ngi génne mu ngi génne àddina jeexitalu xilaafa Seydina Usman la 34 génn àddina la 118 am ñu ne lan 120 rahmatullahi alayhi qaala moom moo ne qultu li ibni Umar man Anas ibn Sirin damaa wax Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Adawi al-Qurashi sahib rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñeenti Abdallah yi nga xam ne eh, ñoo neen ñenoo seen sëriñu jamono muy Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Zubayr ak Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhum wa ardaahum al asar yi bokkoon ci ñu gën a tar ñu doon topp yonent bi saa saam di xool rek ay jeexitalam bokkoon na ci ni meloon fépp koo xam ne gisoon na ne saa saam lu mu fu mu jaaroon def dara dafay jaar léegi da doon génn yor géléemam génn di wër mbedd Medina yi ñu ne ko mais Ibn Umar looy def nii mu ne la alla qadaman taqaw ala qadam <laughs> ah la qadama taqaw ala qadam mu ne amaana sama ndëggu tànk gëléem gi tegu ci ndëggu tànk foo xam ne yeneen saa salaam gëléemam masoon na fa teg tànkam looloo tax may aw ma benn soxla lu dul loolu léeg-léeg bu doon voyage yi ne man ànd naa yeneen saa salaam ñuy voyage yi ba fii mu def escale génn wàcc tuur ndox man itam muy wàcc ne man nag damay tuur ndox foofu fekk yeneen saa salaam ànd nañ di voyage mu ñëw tëdd ci ron garab gee. moom itam bu voyagé jaar foofu lu mu yàkkamti yàkkamti dina dem tëdd ci garab ga naka yonent bi alayhi salaam defe woon <laughs> waaw xam nga ne kooku dina xool naan di farata ak sunna la loolu moo tax képp kuy xoole noonu mooy yow am nga lakin bu rëy rëy waaw yow moom vraiment bi yoboo nga seetuwaat sa bopp ak goo fen départ goo sa amagoo départ kon mu ne qultu libni Umar man Anas ibn Sirin Eh, rahmatullah alayhima dane man dama wax ibnu umar ne ko ara'ayta rak'atayn qabla salati al-ghada utilu fihima al-qira'a mu ne ko eh, imagineel waaw mooy imagine quoi ara'ayta mooy eh, xabaare ma ah, ñaari rakka yi nga xam ne ñooy laata ñuy julli li nga xam ne mooy julli ci kii bi nu mu tudd julli fajar gi mooy julli farata ji julli ci suba ji laaj ñu koy julli mais ñaari rakka yooyu te moom lañ nekk ñi ci bunt bi waaw mu ne ko mais dama koy guddal bu may jàng fii himal qiraa ah damay guddal ci ñaari rakka yooyu rakka bu ci nekk bu may jàng loolu laay def wala fa qaala ibnu umar ne ko kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli min al naa masna masna mu ne ko leen saa salam de da doon julli ci guddi yi mas naa mas naa ñaar ñaar waaw ñaar ñaar bu jullee ñaar sëlmal julli waaw <laughs> julli ñaari rakka tashahhud sëlmal julli ñaari rakka tashahhud sëlmal wa yutiru ta muy witar rakka benn rakka nag wa yusalli rak'atayn kanta ñaari rakka yi nga ma laaj doon na ko julli qabla salaatil ghadaati laata ñuy julli julli suba wa ka anna bu li nga xamante ne mooy e, iqam bi bi udunayhi ñu ngi ci ñaari noppam waaw e, e, Hammad ne qaala mu ne qaala Hammad ay as-sur'a mooy da ko doon gaawal léegi xoola imaamul Buxaari yi nii la ko ëndee léegi nag kaay xool imaamu Muslim kaay xool imaamu Muslim rahimahullah <laughs> imaamu Muslim moom ni ma ko ëndee <laughs> foofu moom moo ma doon reetaan loo sànk <laughs> waaw loolu moo ma doon reetaan loo sànk quoi parce imaam xam nga rek xoolal xoolal xoolal xoolal li mu wax imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi mu ne xat kitaabul masaajidi wa waabi'is salaat baabu salaatil layli masna wasna wal witru rak'a min aaxiril layl mu ne haddasanaa xalaf ibn hicham wa abu kaamil mu ne sama ñaari sëriñ ñoo ma nettali di xalaf ibn hicham ke ku njëkk ji di xalaf ibn hicham ibn sa'laba eh, ñii ne non xalaf ibn hicham ibn taalib la rahimahullah Baghdadiyu al-muqri'u Abu Muhammad al-muqri'u al-Bazzazur al-Bazzar rahmatullahi alayhi léegi moom mu ngi génn àddina mu nga xam ne mu ngi gane bokk àddina l'an cent cinquante comme imaamu Shafi'i rahimahullah génn àddina l'an deux cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi léegi nag qaala moom mu ne wa Abu Kamil waaw wa Abu Kamil ah, Abu Kamil hmm? eh, muy Abu Kamil rahimahullah Abu Kamil muy Abu al al al Fudayl ibn al Husayn ibn Talha al Basri Abu Kamil al Jahdari moo siiwe woon ci Abu Kamil al Jahdari rahimahullahu ta'ala gane addina la 145 génn addina la 237 rahmatullahi alayhi kon ñoom ñaar qaala mu ne nee nañ haddathana Hammad ibn Zayd gis nañ ko sànq ibn Dar ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahmatullahi alayhi an Anas ibn Sirin gis nañ ko sànq annahu qaala sa'altu ibn Umar dégg déglu fii bu baax hadith bi ni mu demee ak fan la jógee Anas ibn Sirin nee na man damaa laaj Ibn Umar quoi radiyallahu anhuma ne ko qultu ma ne ko qabla salati al a utiru fihima al-qira'a léegi lii Imam al-Bukhari indi na ko nee na dama ko mais dooman Serigne bi ñaari yi nga xam ne moom la ñuy julli laata ñuy julli julli ñaari euh, fajar mooy mooy suba farata bi te ñuy wax koy wax ci kaw am julli bu ñu njëkk a julli ñaari rakk yooyu waaw loolu noonu bu ma julli damay guddal njàng mi may jàng saar ya may jàng ak wala bokk njàng ma may jàng dama koy guddal wala déet qaala nee na ibnu umar ne ma radiyallahu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli masna masna <laughs> wa bi rak'a mu ne ko yeneen saa salaam da doon julli ci guddi masna masna ñaar bu doon naafila bu ñëwee bay tëj nag julleem gi mu daal di witar bi rak'a benn rak'a <laughs> xam nga li Imaamu Buxaari indi ko mais nag li ci tegul indiwul léegi après mu indi la ca tegu qaala nee na Anas nee Ibnu Sirin nee na ma ne ko qultu ma ne ko inni lastu an hadha sa'altu <laughs> as'aluk lastu lastu an hadha as'aluk nee na <laughs> Ibnu Umar wax ma ko bare ma ne ko non man nag laajuma lii quoi <laughs> léegi nag bi waxee lool Ibnu Umar rek ne ko qaala innaka la daxm Ibnu Umar ne ko yow yow yow ku ponkal nga quoi. loolu nag <laughs> borom xam-xam yi dañ ne non loolu expression la waxu ko da ngaa nii <laughs> wala mooy bon dafa amoon yaram dëgg la waaye mooy euh, euh, jëf na jëfu koo xamante ne nii mooy comme koo xamante ne euh, xel mi daa am lu ci des quoi yow yaa ngi ma laaj maa ngi lay tontu ku la wax damaa mooy moom daa jàpp ne Ibn Umar hors sujet <laughs> hors sujet la def mu xamal ko ne non defuma hors sujet yow nii sa xel mi xanaa doo xalaat ak ñàkk te teggin quoi. waaw moo tax al imaamu Nawawi ci al-Minhaj mu ne isharatu ila al-ghabawati wal balada <laughs> wa qillatul lii daal day wane al bil <laughs> mooy yow euh, euh, euh, mooy ak ñàkk xel quoi waaw <coughs> ak ak ak ak li nga xamante ni mooy ñàkk ay teggin quoi waaw ak balaa dama war a dugg wala lu la dal yow ah ne non <laughs> parce que bon en général bon loolu. loolu la quoi waaw lu fekk mu dagg ko pareegul ba pare gaawal ko pare dagg ko ba pare naan ko laajuma leen bi <laughs> doo war ne ko eh <laughs> yow innaka la dahm ala tad ala tad'uni astaqri'u ah ala tad'uni astaqri'u laka al hadith ne ko xanaa mënoo maa permettre nga may ma ma tuddal la hadith bi yëpp waaw man maa ngi commencé di wax pareegu ma yaa ma laaj du ma lay tontu pareegu ma nga dagg ma naan ma laaju ma la loolu <laughs> te mu xoole ci teggin la ko wax ne ko ndax doo ma permettre ne ma permets pas hein ne me permets-tu pas hein ne me permets-tu pas wala ne me permettez-vous pas ma waxal la xadis bi yëpp ba mu xaaral ba ma pare ala tada'uni astaqri'u laka al hadith hein laaj la waaye ak yéemu nan nga may laaja may tontu nga may dagg kaana rasulullah yëgal ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yusalli min al li mu reprendre at li mu doon wax waaw waroom xam-xam boo tegoo ay waxu kenn yoo xam ne xamul waru la tax nga teggee ko sa trajectoire mu jilaat wax ji waaw kaana yottoon na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam yi doon julli min al-layl ci guddi masna masna wa yutiru ba rak'a doon jàng mas naa mas naa ñaar ñaar ba pare di witar ci benn rak'a waaw wa yusalli rak'atayn mu dikkal ko nag li mu ko doon laaj wa yusalli mu julli rak'atayn ñaari rakka qabla al-ghadaati laata julli farata ji ci farataay suba ka anna al-adhaana bi udunayhi mel ni li nga xam ne mooy noddu gi mu ngi ci noppam mooy bi gaawal mooy ci gaaw gi da koy doon gaawal kon loolu mooy kon tari bi may laaj mooy kon ko gaaw mooy kon bi loolu ka ngay xamee ne tari bi daa gaaw mooy da ko doon woyofal <laughs> kon <laughs> waaw am na ci benn riwaaye nee na dane ko Ibn Umar dane ko ba ba innaka la daxm <laughs> ba ba innaka la daxm <laughs> mooy zajr la quoi mooy arrêt arrêt voilà yow mii eh, xanaa yow doo xalaat Abdullah da ngay laaj nit mu lay tontu pareegul nga dagg ko naan ko laajuma la lii waa yow man inni lastu an hada as'alu Ah, kon hadith bi nii la ñëwee nii dëgg-dëgg nii la ñëwee imaam muslim gis nga ni mu ko leerale imaamul buxaari côté bii nii di indiwu ko léegi kon ginnaaw bi ñu defee taxrij bi am na ay njàngat yu bari sax côté bii waaye lëkkaale suñu bunt bi te waxoon nañ ko mooy gaawal li mu wax ne wa ka anna al adana bi udunay yeneen saa salaam eh, wa yusalli rak'atayn qabla salati al ghada doon na julli ñaari rakka yi nga xam ne laata julli faratay suba yi m meloon ni li nga xamante ne nii mooy. Euh, euh, euh, noddu gi mooy iqam bi iqam bi mel ni Seydina Bilaal wala Seydina Abdallah ibn Umm Maktum ñu ngi doon iqam yeneen saa salaam di gaaw laata iqam bi mu julli mooy julli bu gaaw la doon doon mu xamaale ci ne kon moomu mooy lëkkaaleem ak suñu buntu ba bu taxfiifi rak'atay fajri da ko doon gaawal da ko doon woyofal. waaw wa bayaanu maa yaqulu fiihimaa mooy comme que waaye yaa ko laaj dama doon guddal Anas ibn Sirin ci sabab tari bi may tari dama koy guddal mu xamal ko ne yonent sallallahu alayhi wasallam nag da ko doon gàttal mais ni iqaam bi ñu ngi koy iqaam bu koy dégg ngir gaaw bala ñoo pare wala bokk lu gaaw rek mu daal di dem daal di euh, euh, jiite nit ñi kon loolu mooy lëkkaaleeb ak fii waaye euh, lu ama am solo la te tamit li wax ne qabla salaatil ghadaat wa kaana yu yusalli qabla salaatil ghadaat da doon julli ñaata julli farata bi ci la ñuy xam ne tamit waxtu wi waxaale na ko mooy kon laata waxtu julli ñaari rakkaay fajar yooyu nga xam ne sunna la mooy laata farata bi voilà kon mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag kon lii mooy lëkkaale bi léegi nag mu des ay njàngat yu am ci euh, hadis bi gis nga ni mu demee mooy liñ doon wax sànk yeneen ni njàngat mooy euh, sëriñ bi euh, bu gisee taalibe bi doxale noo xamante ne du yoon war na koo yar waaw ci ay kàddu d'abord mais pas ñu ne nii rek nga daal di koy ngàdd tën waaw eh, Ibn Umar <laughs> waaye bi mu nee ko laaju la loolu loolu tamit dañuy xam ne mooy da ko corriger ne ko innaka la dahm ba pare ne yow lan moo la dal nii da nga xel mi lan moo ci nekk nan ngay laaje mooy loolu loolu mooy wax ji nan nga may laaje maa ngi tontu pareegu ma nga dagg ma naan ma laaju ma la lii voilà loolu it loolu benn mbir la ngi gis ne mooy yar boobu ba pare ak waxe ko ala tada'uni loolu lépp ci teggi lay tegu xanaa doo ma bàyyi rek permettre ma ma ma pare <laughs> laisse-moi laisse-moi s'il te plaît me finir ma phrase par <laughs> exemple yu mel noonu waaw ah, <laughs> je t'en prie voilà donnez-moi un instant pour finir ma phrase pour pour pour pour pour vous répondre s'il vous plaît je vous le demande voilà comme yu mel noonu may ma rek ma daal di pare maa ngi ñëw maa ngi ñëw pare bu ma voilà parce que bari na ñu mel noonu ñoo xam ne ñoom dañoo foog ne masala bii ne fast food la. na ne ma luy lool